wa huwa fi kitaabil adab wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa inta'ala ahadukum falyabda' bil-yumnaa wa idaa naza'a falyabda' bish-shimaal litakuni al-yumnaa awwala humaa tun'al wa axirahuma tunza muttafaqun alayhi mu ne kon ginnaaw biñ gisee ci buntu bi nekk di chapitre bu buntu bu mujj chapitre bu mujj ci garabu kitaabul adab bi koy tëj muy quatre-vingt-dix-neuf ci suñ jotaay bi génn nag gisoon nañ xadiisu biñ mujj woon gis mooy xadiis sayyidatu ummu atiya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha muy sept cent vingt-trois al imaamu rahimahullahu ta'ala ne woon wa an ummi Atiyyata radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala lahunna fi ghasli ibnatihi radiyallahu anha. Euh, léegi. fay euh, ah danga am laaj. Hmm? aw mu Atiyya Nusaybatu bint Ka'b wala Nasiba. waaw hmm? ah, tayyib tayyib tayyib yaa fay tayyib <laughs> tayyib ahsant waaw ah loolu <laughs> wax nga dëgg dala fàttali eh, ki eh, nga ne moom mii ndax moo fekke woon Badar ñoo eh, Uhud ki doon wax ne <laughs> al-Maziniya ah? Nusaybatu bint Ka'b ummu Umaara waaw ah, noo du kii de <laughs> noo du kii am nañu ñoo xam boo gisee da mel dañ leen a jaawale ci boroom xam-xam mais du bokkuñu de voilà Nusaybatu bint Ka'b ummu Umaara radiyallahu anha moom moo fekk woon Uhud waaw mooy ndaw si nga xam ne yonent bay saa saam moo moo moo ne keroog dama ñëw ci xare bi jóge ci Medina ñëw noon ci xare bi Uhud nekk mais daanaka jullit ñi gañ nañ yéefar yi bañ a daw quoi bu fekk yonent saa salaam ngi tool saxaaba yi wër ko nee na ma dem ñëwaat mais mel ni affaire bi dafa tourné quoi oui ma ne mais lu xaw nii mel ni yéefar yi léegi ñoo ñoo ñooy rey jullit ñi comme ça rek ma jël arme rek gis yéefar bu bon bi di euh, ibnu Qami'a di daw naan yonent bi alayhi salaam lay seet waaw ngir faat ko waaw. nee na maag Musab ibn Umayr ñu taxaw ci kanamam man maa njëkk a taxaw ci kanamam Seydina Musab maag moom mu nekk sama gannaaw ñu ma taxaw di ko xaar waaw bi mu agsee nee bi mu agsee daf ma tëll ma dóor benn jaasi tëll moo tax sama doq gi nii li muy wax surtout doomu Seydina Sa'd bi radiyallahu ta'ala anhuma ne ko bu jigéen ne ko lii mu naan ko waaw sama tante la moo tax yow sa cicatrice bi mu ne ko ku bon ki la ku yées ki la mu xa kii Ibnu Qamiya la nangu gis mu naan tegtal leen ma yonent saa salaam du rëcc bu ma rëccee ma taxaw ci kanam ak Mus'ab ibn Umayr waaw al al al al al <coughs> ah? al Abdari radiyallahu anhu nee na bi mu agsee ci la ma ngadd jaasi ji fii sama doq gi mais dama koo rafal jaasi yi ma ratatatatat waaye noonu yàlla bi ñaari mbubb koŋ la tegale keroog jaruñu ko dara après ci la continuer rey Seydina Mus'ab daw gannaaw naan qataltu Muhammadaa fat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ndeke euh, kooku Nusaybatu bint Ka'b koo kooku mooy Ummu Umaara bokku la kii de c'est vrai que moo kii Atiya moom fekke na xare way saa sam shahida Xaybara xare Xaybar daal di woon nay fekk li nga xam ne mooy xareb Xaybar moo tax al imaam Muhammad ibn Sa'd ne aslamat wa baaya'at rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam wa ghazat ma'ahu wa rawat anhu mu ne moom mi jébbalu na ci yonent bay salaam dugg ci lislaam jaayante yonent bay salaam xare na ànd moom te jëli ay xadiis jëli ci moom waaw <coughs> sëriñam bi daal imaam al-Waaqidi mu ne shahidat ummu Atiyya Xaybar ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ne fekk na ñoom imaam mii de <coughs> ah salaam kon moom bokkul moom <coughs> waaw boroom xam-xam yi am ñu ne noo kii du ummu du nas bunti Ka'b bintul Haaris la voilà ñu ne noo du du du du du du du euh, bint Kaaba ah, bint al la voilà bint al-Haaris kon hmm, mu ngi noon du toute façon ñoom ñaar bokkul voilà ke mazini ya la voilà <coughs> ñoom ñëpp ansaar ya lañ mais bokkuñu radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kii moo siiwee ci sangu néew yi ah, ummu atiya tele nag mooy ummu umaara <coughs> nusaybatu bint kaabin moom leer na kii nag am na ñu naan bint kaab am ñu non non non bint al xaaris la nusayba bint al xaaris ah, radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha léegi bu ñëwee kon ci suñu xadis bi ahsanta ya fay jazakallahu xayra kon mu ne xadis sept cent vingt-quatre mu ne waa Abi Hurayrata mu ngi jëlee xadis bi Seydina wa Mawlana Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na idan ta'ala bu solee ahadukum kenn ci yéen buy sol daal di sosewu fal yabda bil yumna na tàmbalee tànku ndejoor bi waaw wa ida nazaa buy xëcc dàll bi di ko dindi di ko summi fal yabda bi shimal dàllam yi na commencé tànku càmmoñ bi mooy na jaawat le mbir mi li takunil yum na na ndejoor bi nekk awwalahuma tunaal bi njëkk boo xam ne moom la ñees di sol buy sol na tàmbalee li nga xamante ne mooy hmm, mooy tànku hmm, ndejoor bi wa axiruhuma tunza wa axiruhuma tunza awwaluhuma tunal wa axiruhuma tunza buy summi na nekk moom càmmoñ moom ndejoor moom lay mujjee li nga xamante ne mooy euh, <coughs> summi mu ne hadith bi muttafaqun alayhi euh, ki nga xamante ne mooy al imaamu al xaafizu al buxaari ak muslim ibnu al xajjaaj rahmatullah bokk nañu ko solo kon al imaam laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar ko solo ñu ne la li al imaamu Maalik Anas jiitu woon na ko ci kitaabul jaami' jaami' maa jaa'a fil inti'aal naka noon al imaamu Ahmad seen sëriñ ñoom ñaar ñële solo woon na ko naka noon al imaamu Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullah ala al jami al imaamu al-Bukhari rahimahullah mu ngi libaas baabu ah yanzi'u na'l al-yusra <laughs> waaw dañuy summi di rocc di xëcc di summi dàll bi nga xam ne mooy bu càmmoñ mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama mu ne nettali nañu al imaam al Bukhari Abu Abdillah Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harithi Abu Abdirrahman al-Madani waaye al-Basri mooy imaam taalib imaam Malik bi mu jëlee ci imaam Malik an Malik moom mii la imaam Malik doon wax naan bu ko mosoon a gis benn bis mi ñu ne ko ah Abdallah mu ngi ñëw ibn ma mu ne ibn Maslama waaw mu ne qumu ila xayri ahli al-ard jóg leen ñu teero <laughs> ki gën ci waa kaw suuf jamono imam Malik te taalibeem la woon attention man Malikin Malik boroom ngir mi waaw mu jële ko ci sëriñam bi di Malik imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith Abu Abdillah al-Himyari al-Asbahi al-Madani imaamu daaril hijrati boroom ngiru Maliki rahmatullah alayhi an Abi Zinad moo ko jëlee ci sëriñam di Abdallah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdirrahman al-Madani rahimahullah an al-A'raj mooy càllale bu siiw bi ñu jëlee al-A'raj Abdirrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj ñi ne Abu Dawud ñi ne Abu Hazim ñi ne Abu Muhammad al-Madani rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jëlee ko ci sayyidina wa mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaala idaa inta'ala falyabda bil yamin la ko imaamul eh, waxul bil yumna na tàmbale bil yamin ci tànku ndijoor buy sol wa idaa nazama bu koy dindi bi rocc di summi falyabda na tàmbale bi shimal ak tànku càmmoñam li yakunil yumna na ndijoor bi nekk awwalahuma tun'al bu njëkk ci ñoom ñaar boo xam ne moom lay sol wa axirahuma tunza bu koy xëcc mu nekk li nga xam ne moom la mujj li muy xëcc kaantaal imaamu muslim abul husayn rahimahullahu ta'ala moom i mu ngi ko di ci kitaabul libaasi wa ziina voilà mu ne baabu istihbaabi bi surah yi leen surah yi def istihbaabi e, e, lubsi na'li fil yumna awwalan wal xal'i min al yusra awwalan e, wa karaahatul mashi fi na'lin waahida <laughs> sib guñu sin ngay dox sol benn dàll kese di dox beneen dàll bi defoo ci dara yeneen saa sam da ko doon tere na koy def lool na sol bu fi kenn laa yam si ahadukum moom hadis bii ñuy nekk ni bi ci tegu moom la ci teg même kii bi sauf ko boobu jëlewu ko euh, <coughs> kii imaamu muslim la imaamu muslim comme hadis comme ni càllale imam al Bukhari bi la sauf ko moom jëlewu ko ci ibn Qanab sëriñam la waaye mu ngi ko jëlee ci Yahya ibn Yahya an-Naysaburi mu ne qara'tu ala Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahida liyun'ilahuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an waaw bu kenn ci yéen di dox ak benn daal la soit mu solandoo leen ñoom ñaari ñëpp wala mu summeene leen ñaari ñoom ñaar voilà loolu mooy maandute voilà hatta tànki waroo am jeng ci kii bii moom di laal ker gi ker gi di neex ci moom wala kii di tekk wu ci naaj bi beneen bi moom nga teg ko ci dàll bi mooy loolu sharia da koy tere voilà kon mu ngi noonu <laughs> léegi bu ñu ñaatee ci suñu nekk mooy avant hadis boobu te mooy bi ñu soxla fii al imam muslim abul husayn rahimahullah mu ne haddathana abdurrahman ibnu salam al-jumahi mu ne nettal ne suñu sëriñ di abdurrahman ibnu salam muy ibnu ubaydillah ibnu salim <coughs> al-jumahi abu harb al-qurashiyu al-basriyu rahimahullahu ta'ala qala mun haddathana ar-rabi' ibn muslim mu nekk ñu ne tele mooy ar-rabi' ibn <coughs> Muslim al-Qurashi al-Jumahi Abu Bakr rahmatullahi alayhi an Muhammad ya'ni ibn Ziyad moo ko jëlee ci Muhammad ibn Ziyad al-Qurashi al-Jumahi nga gis ñoom ñi ñëpp ci bonu Jumah al-Basri al-Madani al-Basri rahimahullahu ta'ala Nabi Hurayra moo ko jëlee seen Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani ñi ne Abdurrahman la tudd ñuy wax leneen ak leneen bari na anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa inta'ala ahadukum falyabda bil-yumnaa wa idaa xala'a falyabda bi-shimaal walyun'ilahumaa jamii'an aw liyakhla'ahumaa jamii'an voilà kon nii la ko al imaamu qaanta al imaamu al euh, kii indi euh, muslimu abu abul xusayni rahimahullahu ta'aala hein kon euh, léegi ginnaaw lii hadis bii kon jàngat yi daanaka moo ki gënoon a yoon day préciser di gën a leeral lëkkaaleem ak bunt bi ñaareelu jàngat mooy yonent bay saa saam ci sol dàll nit ki li nga xam ne moom la ko yonent saa saam jàngal te loolu lañu sopp ci moom mooy bul sol dàll na tàmbalee sol dàll ndejoor tànku ndejoor bi ba pare door a sol tànku càmmoñ te loolu nañ koy jàngal xale yi yor sa doom nga koy waajal muy dem école nañuy bàyyi xel ci yooyu ak buy génn di dem nga gis ko muy sol di commencer càmmoñ bul toog rek jàpp ne c'est pas ay gone lañ déet gone da nga koy yar ci loolu lay tàmbalee xam almakarim yu baax yeeg yu tedd yi sinon bu ree tàmbaloo ko mu tàmm lépp càmmoñ buy naan di naane càmmoñ buy kii buy sol daal di sole daal càmmoñ ak yooyu alhamdulilah ngeen toog naan dara na wut si daraa ngi parce que li yonent bay saa saa jàngale manula yem ak li mu jàngalewul ak li nga xam dane nag buy sol ñëw ba préciser ko boppam kuy sol na nga sol kenn ci yéen tàmbale ndejoor buy summi nag njëkk càmmoñ na càmmoñ ndejoor bi nekk buy sol moom lay njëkk a sol ci ñoom ñaar ñaari tànk yi ñoom lay njëkk a solal waaye buy summi ñoom ñaar moom lay mujjee summi na voilà loolu nag Euh, kon lëkkaaleen bi mooy di wane euh, euh, ndejoor ni nga xam ne noonu lëpp barke ci kaw càmmoñ ba xatta loxo yi na ko noon gisoon nañ ko tànk yi na ko noon moo taxit jàpp gi gisoon nañ boo jàpp da ngay commencer <coughs> tànku ndejoor après nga teg ci tànku càmmoñ allahu akbar waaw mu ngi noonee kon te waxoon nañ la li Imaam An-Nawawi waxoon que nañuy sopp ñuy tàmbalee doo ci lépp loo xam ne ci buntu takrim la ak zina ak taar ak loo xam ne nag contraire bi la ak tashrif ñu tàmbalee ko li nga xam ne mooy càmmoñ <coughs> euh, am na ci boroom xam-xam yi euh, ku naan que li fet ñuy tàmbalee euh, booy summi nga tàmbalee càmmoñ parce que sol teraanga la ci baabu takrim bi imaamu Nawawi di ñëw da ko doon wax da koy dellu teraanga la booy sol teraanga ko nga tàmbalee ko ndijoor booy summi comme que nag summi moom du teraanga <laughs> waaw <laughs> waaw ndax sol bi day boo solee dara say tànk day protéger dàll bi tànk bi boo solee dàll day protéger dàll te loolu teraanga la nga koy def nga tàmbalee tànk ndijoor booy summi nag mooy boo summee contraire bi la bu boobaa nag ñu ne la kon la ngay mujjee ci summi gi na nekk li nga xam ne mooy càmmoñ bi bu ko defee teraanga ji gën a des ci càmmoñ ba même booy summi dokke mujjee càmmoñ bi njëkke càmmoñ bi boog fekk euh, lële càmmoñ ti ndejoor bi moom euh, mu ngay jot li nga xam ne mu ngi nekk ci teraanga gi ba léegi après nga door koo dindi kon mooy li ñu waxoon rek ne la mooy da xool ak yow fi nga jëm ak fi nga jógee yooyu ak surtout lii booy sol ak booy sol yéreeg yooyu ni ngay tàmbalee kon wallahu taala alam al imam al hafiz an-Nawawi <coughs> rahimahullahu taala mu daal li ñuy indil beneen xadis boo xamante ne moom la ci teg moom al imamu alxafidu annawawiyu rahimahullahu taala mooy xadis numéro sept cent vingt mu ne wa an Hafsata radiyallahu ta'ala anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaj'alu yaminahu li ta'aamihi wa sharaabihi wa thiyaabihi wa yaj'alu yasaarahu limaa siwaa dhaalika rawaahu Abu Daawuud wa ghayruhu rahmatullahi alayhimaa kon al imaamu al hafiz mu teg ci hadith bi mu ne wa an Hafsa wa an Hafsata mu ngi jële ci suñu yaay Hafsa eh, bint Umar radiyallahu anhuma ibn al-Khattab eh, anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nekkoon soxna ci yonente bi alayhi salaam eh, kaana nekkoon na yaj'alu yaminahu da doon def loxom ndejooram li ta'amihi ngir lekkam wa sharabihi ak naanam wa siyaabihi ak sol yéreem wa yaj'alu tamuy def di consacrer di jagleel di defal yasaarahu ndejooram lima siwa zalika yuuteeg lii mu ne hadis bi rawahu soloon na ko Abu Dawud alimamu Abu Dawud rahmatullahi alayhi wa ghayruhu ak keneen kurut moom hadis bi mooy comme bañ jóge woon bimu ne woon Abu Dawud moo ko solo woon mooy hadisu sayyidatu Aisha kanat yadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al yumna li tuhurihi wa ta'amihi ah? wa kaanat yaduhu al-yusra li xalaa'ihi wa maa kaana min adan hadiisun hadiis rawaahu Abu Daawud wa ghayruhu bi isnaadin sahiih c'est la même c'est la même chose wa ghayruhu boobu mooy même personne mooy al imaamu sëriñam al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal kon al imaam kon <laughs> xam nañ kon wax nañ <coughs> première laaj est ce que moom dong ko solo imaam Abu Daawud ñu la lu déedéet kon sëriñam wa ghayruhu boobee mooy imaam Ahmad ibn Muhammad di sëriñam al imaamu Abu Daawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullahu ta'ala mu ngi ko di kitaabu tahaara baabu karaahiyati massi zakari bil yamiin fil istibraa mu ne haddasanaa Muhammad ibn Adam ibn Souleymane al-Missisi rahimahullah mu nekk ñu nettal mooy Muhammad ibn Adam ibn Souleymane al-Missisi al-Kuufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa ibn Abi Zaa'ida mu jële ci ibn Abi Zaa'ida di Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaa'ida Maymuun Maymuun Maymun ah, al-Hamadani muy Maymun ibn Fayruz Abu Sa'id al-Qadi al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani Abu Ayyub yaani al-Ifriqi mu jëlee ko ci Abu Ayyub di Abdallah <clears throat> ibn Ali Abu Ayyub al-Ifriqi al-Kufi al-Azraq rahimahullah al-Afriqi al-Ifriqi al-Kufi al-Azraq <laughs> <laughs> moom nii nag bokkal ak al ifriqi Abdurrahman ibn An'ama <laughs> parce que moom nii saduqun yuxti'u la al imaam al xaafiz wax Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib ne ku dëggu la def ay erreur voilà kooku moom loolu lay def mais alors euh, al ifriqi mële moom moom moom la <laughs> voilà waaw moom da'if la waaw. <coughs> Hmm? Eh, nag mu ngi noonee kon loolu lu ama am solo la lu am solo la loolu lu ama am solo léegi kon ab oh, kon <laughs> muy abu ayub yaani al muy abu ayub abdallah ibn ali eh, abu ayub al afriqiyu al afriqiyu al kufiyu al azraqu rahimahullahu moo ko jëlee ci asim ibn bahdala ah Euh, euh, euh, <clears throat> muy Abu Bakr rahimahullah al-Kufi mu siiw mi mooy ci jàng al-muqri'u al-kabir nga xam ne jàngkatu al-Qur'an la woon ci ñu mag ñi moom ci moom la ko jëlee muy Asim an al-Musayyib ibn Rafi' wa Ma'bad moo ko jëlee ci Musayyib ibn Rafi' al-Asadi Abul Ala al-Kufi al-A'ma al-A'ma muy Abul <coughs> Abul Ala wa Ma'bad waaye ci Ma'bad ibn Khalid al-Jadali al-Qaysi Abul Qasim al-Kufi al-Qaas rahimahullah rahmatullah alayhima an Haaritha ibn Wahb al-Khuzaa'i moo ko jëlee ci Haaritha ibn Wahb al-Khuzaa'i al-Kufi Abu Ubaydillah ibn Umar ibn al-Khattab rahimahullahu ta'ala nga xamante ne moom kon gis nga axu Ubaydillah ibn Umar ibn al-Khattab Haaritha ibn Wahb al-Khuzaa'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathatnii Hafsa moo xam nga bokkam la Haarisa ibn Wahb al-Xuzaa'i ah, <coughs> moom ah, <coughs> axu Ubaydillah di frère Ubaydillah mi nga xam ne Seydina Omar a ko jóg waxoon naa la boo fi yaakaar ne Seydina Omar Abdallah ibn waxoon naa la Aasim am nañu ne Hafs yi doomam la waa Ubaydillah it doomam la woon Ubaydillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko jëlee ki nga xam ne tante la ci moom Sayyidatu Hafsa mu ne haddathatnii nettali na ma Hafsa di Hafsa bint Umar radiyallahu ta'ala anha zawju nabi zawju nabi sallallahu alayhi wa sallam anna nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa sharabihi wa thiyabihi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dhalika nii la xam ne <coughs> noonu la ko al imam al <coughs> al euh, Abu Dawud daal di solo hadith bi nii bokk na comme waxoon hadith biñ la wax sànk ne imaamul Bukhari non imaam an-Nawawi da ko woon mu ne woon rawaahu Abu Dawud wa ghayruhu bi isnaadin sahih muy sayyidatu Aisha kaanat yadu rasuulillah sallallahu alayhi al-yumna li wa ta'aami fii mu yokk ci lan waxoon nañ la ta'aami yi rek bu ci yemoon dugalaale la naan waaye fii mu préciser ne wa sharaabihi voilà sayyidatu Hafsa li ta'amihi wa sharabihi wa siyabihi yokk ci tamit ak yéréen sol yéréen te tamit hadith bi lim ne woon kaana sayyidatu Aisha kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yujibu tayammuna fii sha'nihi kulli ci mbiram yëpp xam nañ ne kon ndejooru du ci mbiram yëpp yëpp yëpp ci lu ñu joyal waaw mais am na loo xamante ne non parce que bu dee yi nga xam ne yasaar moo tax lima si waj yaj'alu shimalahu mu def ndejooram lima siwa zalika te boobu la sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha doon wax ci hadith numéro sept cent vingt-deux wa kanat yaduhu al-yusra li xalaa'ihi wa ma kana min ala te loxo li nga xam ne mooy càmmoñam de daana woon ngir bu demee ci wanag wi ak li nga xam ne mooy lor la li nga xam ne lu nit ñi seexloo yooyu ak yooyu la xadis bi ak xadis boobu benn la mooy ba léegi day wax lëkkaale ba bunt bi mooy li nga xam ne mooy teraanga gi nga xam ne moom la ndejoor am ci kaw li nga xam ne càmmoñ ba moo tax yonent ma alayhi salaam lépp loo xam ne littazina wala littashrif ak li nga xamante ne nii lu ñuy jublu ci loolu nga xam ne comme lekk ak naan ak sol yooyu da ko doon defe ngir ndejooram waaye lii du tudd boo xam ne dafa tënk voilà laysat munhasir du lii mu tudd rek ngir lekkam ngir naanam ngir solam kese moo doon ngar dojoon déedéet loolu gis nañ sànq hadis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu nee bu dee da kenn ci yéen buy sol daal nag commencé ndejoor buy dindi na eh, tàmbalee chimal kon loolu dafa leer kon loolu mooy euh, comme euh, lii dañ ko tudd mais du mais c'est exclusif pour lii kese la woon déedéet kon loolu la na ko noon summi bi waaye yàll yasaarahu li ma siwa zalika te da doon def li nga xam ne mooy càmmoñam ngir loxo càmmoñam ngir lu wuteeg loolu nekku loon Euh, si waa zalika mooy du yii kese te waaw mooy contraire u lekk ak naan wala leneen mooy lépp loo xam ne du yow mënoo ne ba kon dàll ci la bokku ci sol dàll leeral nañu kon lool dañuy xam ne tënkul wallahu taala alam al imam al hafiz an waaw mu andi fi <coughs> beneen hadith boo xamante ne nii moom itam amaam solele ah mu ne waan muy hadith numéro sept cent vingt-six numéro sept cent vingt-six mu ne waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala idha labistum wa idha tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum xadiisun saxiixun rawaahu abu daawuud wa tirmiziyu rahmatullahi alayhimaa bi isnaadin saxiix kon al imaamu al xaafizu an-nawawiyu rahimahullahu taala mu daal di ciy teg xadiis bi nga xamante ne moom itam amatina solo amatina solo ah mooy xadiis bi mu ne <coughs> moom al imaam al xaafiz ah an-Nawawi mu ne waan Abi Hurayrata mu ne mu ngi jële ci Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha no radiyallahu anhu voilà <laughs> anna <laughs> kene <laughs> anhu kene yonent bi da alayhi salatu wassalam mu ne yonent bi kaana nekkoon na no anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam de nee na waaw ida labistum bu ngeen solee kenn ci yéen bu solee wa ida tawaddatum te bu ngeen di jàpp kenn ci yéen buy jàpp ah fabda'u na ngeen tàmbalee bi ayaaminikum ci seen ndeejoor yi mu ne rawaawu xadiis bi soloon na ko Abu Daawud al imaamu Abu Daawud waaw as-Sijistaaniyu as-Sijizi rahimahullah wa Tirmidiyu ak al-imaam Abu Iisa Muhammad ibn Iisa ibn Sawrata at-Tirmidi rahmatullah alayhi bi isnaadin ci sanad boo xam ne saxiix bu wér la léegi laaj yu njëkk mi mooy est-ce que ko solo ñu ne déedéet sëriñu ku njëkk ci imaam Abu Dawud al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi daal na koy solo ci musnadu Abu Hurayra radiyallahu anhu waaye na ko noon al imaam ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullah alayhi daal na koy solo al-imaamu Abu Daawud rahimahullah mu ngi koy ci kitaabul libaas baabun fil inti'aal mu ne haddathanaa an-Nufayli mu nekk ñu nettali mooy an-Nufayli de Abdallah ibn Muhammad ibn Ali ibn Nufayl moo tax ñu koy an-Nufayli eh, rahimahullah Abu Ja'far al-Qudaa'i al-Harraani rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Zuhayr mu nekk ñu nettali mooy Zuhayr di Zuhayr ibn Mu'aawiya rahimahullah Abu Xaysama al-Kufiyu rahimahullah waxoon naa bu ko fàttaleeg beneen Zuhayr bi nga xam ne sëriñ la ci ñoom imam Muslim ah Zuhayr ibn Harb rahmatullah alayhim qala haddathana al-A'mash mu ne nettali al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawla Abu Muhammad al-Kufi al-Tabaristani al asl rahimahullahu taala an abi salih moo ko jëlee ci abu salih di zakwan as-samman az-zayyat borom import export al-madani al-ghatafani as-samman az-zayyat rahimahullahu taala an abi hurayra moo ko sayyidina abu hurayra min gisoon radiyallahu anhu annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila idha labistum wa idha tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum bu ngeen di ja sol wala ngeen di jàpp na ngeen tàmbalee seen loxoy ndeyjoor yi kan al imam at-tirmidhi rahimahullahu allahu taala moom mu ngi ko ndi ci abwaabul libaas an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun baabun maa jaa'a fil qumus rahimahullahu taala mu ne haddathana mu ne nettal ali ibn nasr ibn ali al Jazamiyu rahimahullahu ta'ala mu nekk ñu nett ma Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suhbaan ibn Abi Jahdami Abul Hasan al-Basri as-Saghir mooy al-Jahdami as-Saghir voilà <laughs> voilà al-Basri Abul Hasan rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Abdus Samad ibn Abdil Waarith mu nekk ñu nettali mooy Abdus Samad ibn Abdil Waarith Abdus Samad ibn Abdil Waarith rahimahullahu ta'ala ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimiyu al-Anbariyu mawlahum at at-Tannuuri Abu Sahl al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Shu'ba mu ne ki ñu nett mooy Shu'ba di amiirul mu'miniin ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam rahimahullah al-Basri an al-A'mash gis nañu daan an Abi Saalim gis nañu daan an Abi Hurayra gis nañu daan radiyallahu ta'ala anhu kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhaa labisa qamiisan bada'a bi mayaaminihi voilà moom nii la ko solowee kaana nekkoon na rasuulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam idhaa labisa qamiisan qamisa bu solee yére boo xam ne qamis la mooy yére da ko doon tàmbalee li nga xamante ne mooy hmm, bi ma yaa mini ci ndejooram voilà yii yépp waxoon nañ ci bul fàtte li mu wax ida labistum mooy soxni <laughs> waxoon nañ ko bi imaamu Nawawi di wax ci xadiis sayyidatu Aysa bi taxawoon nañ ci bu baax taxawaat ci xadiis sayyidatu Umm Atiyya radiyallahu ta'ala anha waxoon ci wàllu mooy fabda'u li mu wax ne ñoom Ummu Atiya hadith 723 bi ibda'na bi mayaaminiha wa mawaadi'il wudu'i minha ak li nga xam ne mooy boroom xam-xam yi wax bi nga xam ne ci la imaamu Nawawi takonoon waxoon naa la bu mel ne al imaam al-Haafiz daal di woon soxal ijmaa ne loolu boroom xam nee nañu du farata mooy tàmbalee ndejoor ba mu def siit yi ñoo ko wax te waxoon nañ la ñoom seenu wute laysa bi mu'tabar jarul a bàyyi xel kon loolu taxawoon nañ ci moo tax bu ne idaa labistum wa idaa tawaddatum hmm, bu ngeen solee wala ngeen di jàpp kon lool te lool taxawoon nañ ci leeral fan nga xam ne mooy ci ngay tàmbalee ndejoor ak njàpp cër yi nga xam ne soxlawul ndejoor comme xar kanam boo koy raxas doo xar sa kanam gi ñaar xaaj ko ñaar naan damay raxas benn côté après raxas beneen côté sa tenk yi boo leen di raxas amul damay raxas tenk ndejoor raxas tenk càmmoñ déedéet sa nopp yi boo leen di masa loolu it amul damay masa <laughs> am ne mooy ndej ma daal di masa càmmoñ waaye sa bopp bi boo koy masa doone damay masa côté ndejoor après ma masa côté càmmoñ déedéet summa déedéet summa déedéet voilà kon mu ngi noonu kon loolu taxawoon nañ ci kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala